asalaamaaleykum mbokki soppee da baax ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jaajëfal comme noonu ko defee saa su ne bi yàlla sàkk ñu indil leen benn addis ak benn ñaan ngir rek jagleel ko mbokki julli di waaye mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom nekk ci groupe soppee da baax ñu ngi leen di nuyu sax di leen sant di leen gërëm di leen ziyaara comme noonu koy defee saa su ne tey nag ñi ngi ànd ak seen benn oustaz nga xam ne doon koy jaajëfal bu baax di ko gërëm doonte sax yéex ko wax mbir mi waaye tamit yéex naa gis sax sunu message ñu ngi koy jaajëfal waaye loolu lim loolu lépp nag moom taxaw na ci tem ngir rek defal ñi sunu addis bés bi nga xam ne moo ñu ko indil tey jii nii ñu ngi koy gërëm bu baax mu di oustaz Guña Mbaj nekk ci yëmbal noor quartier Darou di jàngale foofu noonu waaye tamit nit ku nit ku baax nit ku am maanaa nit ku nga xam ne am na yërmande am lépp rek lépp li nga ne nit war na koo lamboo moom daal jikko yooyu ma ngi ci moom ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko sant di ko gërëm tey nag indil nañu benn addis moom sax xam ngeen ne moo ñu defal chaque aljuma li nga xam ne waxtaan ci wàllu asma yu ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ñu ànd ak moom rek mu ñëw ñin ci addis bi nga xam ne moom la ñuy may tey jii nii incha allah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

di ñaan yàlla moom mi am jàmm ak yàlla ñu yàlla boole defal na ko bi jaayi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi tey ñuy dellusiwaat ci seen dénkaane bi ñuy faral di def ak yéen ci seen group Safou Dabakh tey incha allah ñu ànd ci yéen fas yéene dégtal leen wala fàttali leen benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci wàllu yërëmante ak itam ñawante ci suñu biir muy xadis boo xam ne ñu ngi ko jële ci Nu'man ibnu Bashir yal na yàlla gërëm ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na masalul muminina fi tawaadudihim fi tawaddihim wa taraxumihim wa tacaatufihim ka masalil jasadi ida ishtaka minhu cudwun tadaca lahu saairul jasadi bissahri walxumma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne li nga xamante ni nii noonu la jullit ñi war a mel ci soppante gunu war a soppante ci seen biir yërëmante gunu war a yërëmante ci seen biir ñaawante gunu war a am ci seen biir yeneen nañ ca war a mel mooy comme ni aw yaram mel aw yaram xam nga ni bu fekkente ne am na benn cër bu ci am lenn lu muy jàmbat nee ci cër yi ca yëpp dañ koy ànd jàppale ko ca nañ ko cay jàppale nag mooy ci feebar ak euh, tàngoor yaram woo xam ne bu yëkkatiku la xam nga ne bopp suy métti métti woo du yem ci bopp waaye cër yëpp dañ ci ànd yëg ndax ci wu ñuy ànd waaye itam ci tayal boo xam ne daf leen di gaar ni ki noonu itam su fekkente ne bëñ la ni ki noonu su fekkente ne nopp la wala rek cër bu mu mën ci doon ci doomu aadama lu ci am wala bu ci am lu koy métti rek ca yëpp dañu ànd yëpp ko moo tax mu ne masalul muminina misaalu jullit ñi fi tawaddihim ci seenug soppante wa taraxumihim ak seenu yërëmante wa taafutihim ak ci seen ñeewante ci seen biir ne nekk masali jasadi mi ngi mel ni rek ni aw yaram mel aw yaram ida shtaka bu jàmbatee minhu ca moom uduwun benn cër tadaa lahu daf ko cay dimbali saairul jasadi mbooleen yaram bi yëpp bi sahari ci ñàkk nelaw wal xumma ak feebar te mooy yaram muy tàng xadis boobu nag fa tabarakallahu di xadis boo xam ne lañ cay dégg rek mooy ne jullit ñi ci seen bopp jullit ñi ci seen biir la war ci ñoom ñu def ko mooy ñu nekk ñu soppante waaye itam nekk ñu yërëmante nekk itam ñoo xam ne kenn ku nekk da nga ëmb sa moroom cofeel nga xam ne euh, jullit bi fu mu mënti nekk lépp loo xam ne dal na mbokkum jullitam lu ne rek loola daf ko war a yëg loolu daf ko war a euh, sentir fa mu nekk bu dee bànneex daf koy yëg moom itam bu dee naqar mu yëg ko waaye béy na te suñ jamono ñoo xamante ni sa xew-xew bànnee rek ci la ñu ànd ak yow waaye bu dee ay xew-xewi naqar nag ci say ànd ak yow fa tabarakallahu du bari loolu moo taxoon waykat ba wax ni wa ma aktharu l ixwaani xiina taudduhum walakinahum fi naibati xalilu nee na xarit yi daal boo leen ni wàññi wala boog àndandoo yi boo ni wàññi woote ay xaritoo sa diggante yow boo leen ni nee na du jeex waaye nag boo demee nag ba tollu ci ay xat-xat ki jafe-jafe da ngay yëg ne ndekete liñ ci amoon lépp lu néew la mu nekk loo xam ne lu doy war la kon jullit bi war nañu partager naqar yi nga xam ne moom la mbokkam bi dund di ko bokk moom bànneex yi itam mu di ko bokk moom comme li nga xamante ni noonu la ko aw yaram di defee lu dul loolu rek dafay mel ni kon bokkoo ko des na te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lool la ñu jàng ci xadis bi loolu la ñuy digal wax nañ sax ak jullit ngawam du mat lu dul dafa bëggal mbokkum jullitam comme li mu bëggal moroomam yàlla ne innama al muminuuna ixwa fa aslihu bayna a yonent bi ne yàlla nee na jullit ñëpp ay mbokk lañu kon nag ñuy mi di sonn ci loo xam ne day yéwénal diggante boobu fa tabarakallahu loolu mbokk yi mooy li leen indoon ci bind ci xadis bi muy xadis bu am solo di ñaan yàlla rek yàlla mi nga xam ne moo am jàppale leen yàlla dafa ñu jàppandal dégg may ñu itam doole yu jëfe di jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon jox leen daje rek incha allah ci beneen daje ñaanal leen jàmm ñaanal ko réew yëpp aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا أخشاك يا ربي وأنعم منك بالقرب أنا أخشاك أنت حق أن تخشى وأنت حق